الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وقور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لعوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة fi sidrin maxduudin wa talxin manduudin wa zillin mamduud wa maa'in maskuub wa faakihatin kasiira laa maqtuucatin walaa mamnuuca wa furushin marfuuca inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran 'urban atraban li ashabil yamin sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin الْمُبِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ أنفسهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون وقال وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ba tey ci kitaabu salaati wal jaami' as-sahih bu al imaam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu jeexaloon nañu juróom fukki buntu ak juróom benn wala bu neexee nga juróom fukk ak juróom ginnaaw ba nga xam ne am na baabun boo xamante ne amul dara ko lu lu lu lu mu àndal maanaam ci yi nga xamante ne ñoom ñoo wax ci wàllu ja ci wàllu jàkka ak teggin ni nga xam ne ñoom ñoo ci aju ak ngëneel ya ca mm-hmm. ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci képp ku koy tabax wala nga di ko toppatoo gin ak képp koo xamante ne yaa ngi takkoo ak jàkka ji wala boog yaa ngi fay dem wala yaa ngi fay ne wala boog ngëneel yi nekk ci julli yi ñuy julli ci biir jàkka ji ak ngëneel yi ak tamit teggin ni nga xamante ne moom la làmboo ak it li nga xamante ne moom lañ cay tere ak yi nga xamante ne moom lañ cay sib ginnaaw ba nga xamante ne gis ñu loolu gannaaw léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala mi ngi ko doon jeexale ci jàkk yi nga xamante ne ñoom ñooy gën ci jàkk yi nekk ci kaw suuf ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen samp te maanaam mooy teyit muy junj tamit ne yoon wi nga xamante ne moom lañ la ñu tëral loolu yoonu yàlla la te ki gën ñi nga xamante ne ñoom ñooy tukki mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yoon yi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci yoon yi mooy diggante mak madinatu munawwara ak makkatal mukarrama zaadaha llahu tak sharafan wa takrima mu am bërëb yi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci tukkeem moo xam su daan aj la wala boog su daan umra wala boog mu jugee ci euh, xare woo xamante ne dafa jaar foofee bu boobaa foofu lay daal di julli bërëb yooyu nga xamante ne moom la taam tàmmoon di ko julli ci diggante Makkat ak Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu moom mooy kon xadiis yi nga xamante ne moom la ñu gis moom la indi woon fii te ñu gisoon ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna imaam Naafi' ak imaam Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñoo ko solo jële ko ci sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne moom da daan def saa yu rombee bërëb yooya daf daan diir bërëb yi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon julli gisoon nañ xikma bi nga xamante ne moom moo ci nekk ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci buntu bi jeexale ko ngir wan la ne la fépp foo xamante ne maanaam maanaam tukki yi nga xam ne ñoom ñoo gën ci tukki mooy nga jëm ci yàlla jóge ci yàlla maanaam te nga jëm ci yàlla naka noonu moom mooy nga jóge ci nga jaar yoon bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jaar naka noonu julli bi gën moom mooy julli bi dëppoo ak julli yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit comme que borom bi subhaanahu wa taala bu ñu xoolee maanaam bërëb yooyu yëpp dañ ciy gis ni mu nuróowee ak suuf si ak ni nga xamante ne diversité bi nga xamante ne moom moo ci amee te loolu moom mooy jëmm am ci biir ci doomu aadama naka noonu moo am ci dabba yi ci ci lépp luy dukkat ci kaw suuf ak jur gi te loolu moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne bir noonu la leen borom bi bind nga xam ne xeetu suuf yëpp ñu ngi ci woon naka noonu ndox yi nga xamante ne ñoom ñooy wal ak ndox yi nga xamante ne sëkk nañu ak yeneen ak yu mel noonu yooy yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bërëb yu mel noonu benn ku ci nekk mu julli fa di tegtale ne comme li nga xamante ne moom la doon wax naan waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura te defal nañ ma suuf si mu nekk loo xam ne jàkka la naka jullikaay la naka noonu mu nekk loo xam ne dafa laajtee laabalaate loolu yëpp mu nekk ay bërëb yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan julli te Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma xam bi nga xamante ne moom la xam ngëneeru jëfe jëf jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam mu doon biir bërëb yooyee. moo tax loolu nag bërëb la yoo xam ne maanaam te loolu day teg tegtale tamit nekkoon fépp foo xam ne nekk nga fa ci kaw suuf da nga faa war yëg ne yow yaa ngi ci biir jàkka ngir ne loolu ay bërëb la yoo xam ne comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne suuf si yëpp jàkka lañ ma ko defal maanaam te loolu boobaa yow maanaam bu teggin yi nga xam ne moom ngay am ci jàkka daf lay entraîner pour boo génnee feneen foo mën a nekk nga sàmmonte ak teggin yooyu ngir nga xam ne ci xadara borom bi nga nekk subhaanahu wa ta'ala mu nekk ay bërëb yoo xamante ne ay bërëb yu précis lañ waaye tamit eh, yoo xamante ne boo ko xoolee nii maanaam ci niñ ko toppee ci hadith bi da ngay gis ne néexut jàpp waaye da ngay gis ne ñoom ruwaat yi maanaam jàpp nañ ko takk ko ba toxal ni ko indil ko indil ñu ko est ce que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne moom moo fa daan jullee waaye est-ce que Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne moo ko daan topp di teg tànkam fépp bu ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon waaye est-ce que doomam ji ak jaamam bi nga xam ne moom la goreel te muy Seydina Salim ak Seydina Nafi' radiyallahu anhuma ñi nga xamante ne ñoom ñooñu ko toxalal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ruwaat yi est-ce que yooyu waaye est-ce que imam al-Bukhari mi nga xamante ne moom moo ko indi ci Sahiham bi nii tegale ko ci ngir tamit indi njariñ bu mag gi nga xamante ne moom moo ci nekk maanaam ak njariñ gi nga xamante ne moom lay wane ni lépp loo xam ne da nga ciy jublu sa borom subhaanahu wa taala nga ci war a jublu te jàkk yi dañ leen a tabax ngir ñuy toroxlu ci borom bi subhaanahu wa taala ngir suñu xol di ko sujjóotal ngir tamit mu ñuy entraîner maanaam sujjóot bi ñuy def suñu jëyi daf ñuy entraîner bu ko defee suñu xol yi tamit di sujjóot waaye du rek benn mouvement rek noonu rek bu ñuy def naka noonu kon place yëpp yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su na ko place yi da ngay gis ak li ñuy wuute ak yenn yu dëgër la yenn yu nooy la yenn euh, yu yu tooy la yenn yi yu wow la yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam su jootal ci boroomam subhaanahu wa taala te loolu moom mooy dëgg-dëgg nekk gi nga xamante ne moom la nekk jaamu borom bi subhaanahu wa taala te loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom la ñu war a roy te ñu gis ne fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mujjee jublu na maanaam te moom mooy ci yoon woowa moom mooy fi nga xamante ne moom mooy diggante ñaari montagne yoo xamante ne da ngay jàkkaarloo ak mooy ñoo ci diggante foofu ak kaaba gi nga xamante ne loola tamit mu nekk beneen masala boo xamante ne dafay ubbi li nga xamante ne moom mooy buntu yi nga xamante ne moom la fas ubbi te moom mooy abwaabun sutratul abwaabu fi sutratil musalli maanaam buntu nga xamante ne ñoom ñooy wax ci sutratul musalli maanaam sutra moom mooy saatir li nga xamante ne moom mooy kii julli li muy teg ci kanamam ngir mu dox diggante moom ak kaaba gi maanaam mu dox diggante moom ak xibla bi loolu moom mooy li nga xamante ne bu ñu xoolee fi yenente bi sallallahu alayhi wa mu mujjee julli ci hadith yi ni ko imam al-Bukhari indee rahimahullahu taala day tegtale tamit maanaam ne euh, booy tamit mu am lu dox sa Euh, a kaaba gi maanaam loolu nag muy mu ay buntu yoo xamante ne yooyu lañ fi indi maanaam sutura nag mi ngi tudd mi ngi tàmbalee ci maanaam mi ngi mi ngi jugee ci satara bi tekki nëbb bi tekki làq bi maanaam mooy nëbb ak làq loolu moom mooy satara loolu moom moo maanaam moom la wolof yi naan sutura ak suturu maanaam moom mooy lii nëbb ak a làq lépp loo xamante ne xeetu ayib la ak xeetu musiba ak lépp loo xamante ne ak ñaawteef la ak loo xamante ne def na ko jomb naka noonu moo tax borom bi subhaanahu wa taala maanaam koom ci turam boobu nga xamante ne moom mooy as maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy suturaal doomu aadama yi moom mooy suturaal mbindeef yi maanaam moom mooy làq lépp loo xamante ne ab ayib la ak lépp loo xamante ne ñaawteef la ak lépp loo xamante ne ab ngaañ bu làq bu luñu bu wuññeeku woon maanaam kiiraay boo xam ne su wuññeeku woon maanaam mu am xeetu ngaañ boo xam ne dal dal ci kaw jaam bi loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala di ko ko làqal di ko ko di ko ko nëbbal loolu moom mooy ak sattar moom borom bi subhaanahu wa taala tamit moom mooy ki nëbbu boppam ba nga xamante ne nit ñi duñu ko gis naka noonu nit ñi duñu duñu xam dëgg-dëgg moom mooy kan ngir làqatu ga mu làqatu ci dayoog làqatu naka noonu noonu la nekkee ki nga xam maanaam ànd ak feeñ gi mu feeñ maanaam dafa feeñ ngir laqatu ngir tar feeñ gi nga xamante ne moom la feeñ naka noonu noonu la borom bi subhaanahu wa taala suturaale doomu aadama yëpp maanaam ki ci gën a sell ba ci ki nga xamante ne moom moo ci gën a saay-saay ñoom ñëpp borom bi subhaanahu wa taala daf leen a defal defal dafa leen a muur mbalaanu sutura waaye ñoom ñëpp tolloowuñ ni nga xamante ne noonu la leen muuree mbalaanu sutura googu waaye tamit maanaam fii maanaam kon sutura maanaam moom mooy nëb li nga xamante ne kon moom mooy sutratul musalli maanaam mooy liy saatir li nga xam ne moom mooy liy nëbbu li nga xamante ne mooy kiiraay diggante nit ki ak kenn koo xamante ne dafa war a mën a romb ci moom li tax nag borom maanaam li tax ñu yoonal ko maanaam yoonal bi nga xamante ne moom lañ ko yoonal li tax nag ñu yoonal ko ci diine moom mooy ngir mooy ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne bu ko refee nit ki teg bu tegee dara ci kanamam. loolu day tax ba bëtam du jiig ji loola di mën a dem ci leneen su ko defee du nekk koo xamante ne xel mi day jaxasoo di dem fu nekk maanaam mu war a toroxlu ci kanam boromam subhaanahu wa taala di gën a mën a teewlu li nga xamante ne moom mooy julli gi muy def te te te te te li nga xamante ne moom mooy julli li ci ëpp solo ginnaaw bi nga xamante ne moom mooy yaa ngi julli maanaam diggante li nga xamante ne moom mooy farata yi li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo moom mooy toroxlu bi nga xamante ne moom ngay toroxlu ci sa kanamu borom subhaanahu wa ta'ala moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala way gëm yu mu taggee leen gëm gi nga xam moom la ñu gëm ba pare wax ne texe nañu waaye li nga xam ne moom la ci teg mooy alladhiina hum fii salaatihim xaashi'uun moom mooy ñi nga xamante ne dañuy toroxlu te dañuy teewlu ci seen kanamu borom subhaanahu wa ta'ala ci seen biir julli te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li yelloo loolu moom moo tax ñu daal di yoonal saatir su ko defee soo tegee dara ci sa kanam bu ko defee yow su doo xool lu weesu loola bu ko defee nag euh, nga mën a gën a mën a euh, concentré wu yow ci sa biir julli te loolu moom mooy comme liñ ko waxe woon li imam ash-Shawkani wax rahimahullah ci Fathul Qadir bi nga xamante ne moom mooy euh, tafsirum boobu mu ne boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ñu rahmatullah alayhim ci ne nit ki du am ci julleem lu dul li nga xamante ne moom nga teewlu comme ni nga xamante ne noonu la ko hadith bi tamit bi nekk ci musnad imam Ahmad rahimahullahu taala di waxe maanaam te loolu yëpp day dëgëral ne kon nit ki li mu teew li mu maanaam euh, teewlu googu mu war a teewlu ak jublu gi nga xam ne moom la yor jublu ci boromam subhaanahu wa taala te loolu mooy euh, ma bi nga xamante ne moom la ñu yoonalee julli comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe wa aqimis salata li zikri maanaam na nga taxawal julli su ko defee maanaam mu nekk loo xamante ne da nga koy taxawal ci fàttaliku bi nga xamante ne moom nga koy fàttaliku lool nekk loo xam ne day sabab nga di ma fàttaliku te sa xol ak sa xel ñu jugati ci man saw man muy sa boroom subhaanahu wa ta'ala kon loolu moom mooy benn mbir bi nga xamante ne moom moo tax ñu daal di yoonal sutratul euh, ñu yoonal sutratul musalli maanaam sutra bi nga xamante ne moom la ñuy teg bu ko defee nit ki mën a julli beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ moo tax ñu yoonal ko moom mooy bu ko defee kenn mën a jaar ci sa kanam bu ko defee mu di a jax jaxal ci sa biir julli wa moo xam nag kenn kooku moo xam nit la moo xam jinne la moo xam rab la moo xam lu mu mën a doon mu bañ a nekk loo xamante ne luy jaar ci kanam la di dox diggante ak julli ki nga xamante ne moom nga war a julli ngir ne ki nga xamante ne moom mooy al musalli comme li nga xam ne borom bi moom la yeneen di bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne al musalli yunaaji rabba maanaam wala boog fa inna allaha qibala ahadikum idha idha salla comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisi woon ci hadith yi mm-hmm. ràmm nañ ko ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ki nga xamante ne moom muy julli mi ngi jàkkaarloo mi ngi diyaale ak boroomam subhaanahu wa ta'ala naka noonu ki nga xamante ne moom mi ngi julli na xam ne mi ngi jàkkaarloo boroomam subhaanahu wa ta'ala moo jàkkaarloo xar kanamam maanaam kon loolu moom moo tax su ko defee nit ki su jamono ji muy julli mu mën a tarkiis maanaam mu mën a concentré wu mu centré ay xelam ak xalaatam naka noonu ak bëtam yëpp mu concentré ko ci bi nga xamante ne moom lay jullee ci zahir ni ki noonu ci baatin xolam daal di aju rek ci ki nga xamante ne moom lay jublu te moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala ñaari biir yooyu moom moo tax kon yoonal jullital ñi boo xoolee ñaar yëpp dañuy daal di dellu si waat ci benn mbir te moom mooy ngir nit ki bañ a jaxasoo te xolam aju ci boromam subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy xikma bi tax ñu yoonal li nga xam ne moom mooy suturatul musalli maanaam kon moo tax ñu koy wax sutura comme ni nga xamante ne mooy li yiir diggante nit ki ak leneen maanaam moom mooy ne daf koy yiir mbool mbir yi ba mu def boromam subhaanahu wa taala mu wiitu ak moom maanaam lool moom mooy li nga xamante ne moom moo loolu moom moo tax nag saatir nekkut loo xamante ne farata la te loolu insha allahu taala dañ ko danañ ko gis maanaam sunna la boo xamante ne bu dëgër la waaye bool maanaam amul kenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku ko yóbbu maqaamay farata waaye donte ki nga xamante ne moom mooy romb ci kanamu kii julli day am bàkkaar su fekkente ne romb na ko ci diggante bi nga xamante ne waru ko ci woon a romb te loolu tamit moom mooy su fekkente ne kii julli bàyyi na place boo xamante ne nit ki maanaam mën naa romb ci ginnaawam loolu yëpp insha allahu taala daañ ko gis imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di nax si buntu bii mu daa di wax abwaabu sutratul musalli buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy leeral saatul ki nga xamante ne moom mooy kii julli ngir wax ne euh, di ngir indi ci ñaar fukki buntu yoo xamante ne yëpp dafay leeral li nga xamante ne moom mooy acte yi wër-wërloo ci saatir ana naka la war a mel ak fan lañ ko war a def ak kan moom moo ko war a def ak kan moom ak ak kan maanaam ci kañ lay war ak kañ la dul ak lan moom mooy maanaam kañ lañ maanaam te lépp ci buntu sopp lay daal di dugg donte léeg-léeg mu yegg ci digg ci ci ci ci wàllu euh, wat maanaam sopp gi day day day gën a dëgër ci yenn anam yi maanaam ci yenn jamono yi ngir ni ki nga xamante ne moom mooy romb ci buntu boobu day nekk loo xam ne léeg-léeg day war maanaam mooy bu fekkente ne nit ki nit ñi faaw dañuy daal ja dañuy romb bu ñu ko rombee du ñu yàq julleem na am waaye nag moom mën na caa am bàkkaar naka noonu ka ko romb mën na caa am bàkkaar ak yu noonu ngir leeral maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loola ak lan moo war a mën nekk saatir ak lan moo ko mënta ne yooyu moom mooy yi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko leeral ci buntu bi ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ li nga xam ne moom mooy wàllu julli ci ci lu ñu joyal ak li nga xamante ne moom mooy ngëneel yi ci nekk ak li nga xamante ne yoonal gi nga xamante ne moom lañ ko yoonal ci eh, bisub eh, ci laylatul isra wal mi'raj naka noonu mu indi tamit ay buntu yoo xamante ne daf ko indi ngir leeral li nga xam ne moom mooy euh, lii suturaal awra mooy sutu mooy suturul awra suturu awratul musalli maanaam bi suturaal awra yi euh, ki nga xam ne moom mooy kii julli loolu muy beneen bi boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah nose woon na ay buntu yoo xamante ne dafay leeral maanaa yooyu naka noonu indi woon na buntu yoo xamante ne dafay leeral maanaa yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci qibla ak xibla ak atte yi nga xamante ne ñoom ñooy wër wërloo ci xibla mm-hmm. niki noonu nag mu daal di indi ay buntu te lool mooy buntu yi gënoon a bari ci bii moom mooy yoo xamante ne day wax ci wàllu euh, jàkka ak lépp loo xamante muy place bi nga xamante ne moom la ñu war a jullee mm-hmm. waaye nag gannaaw bi nga xamante ne jugi na ci jàkka yi nag léegi nag muy indi nag loo xamante ne day teg ne ah waaw léegi nag euh, euh, boo nekkul ci jàkka wala boo nekkee ci jàkka tamit war na am loo xamante ne daa war a nekk sa diggante ak nit ñi loolu mooy lan naka la ñu xamee bu ko defee kenn du la mën a jax-jaxal maanaam nga xam fi ngay mën a taxaw ak fi nga dul taxaw fan nga mën a jullee ak fan nga mën mënta jullee boo demee ba nga xamante ne nit ñi faaw ñu romb la fan ngay teg maanaam am na loo xam ne war nga koo teg sa kanam te loolu mooy beneen mbir mi nga xamante ne moom moo des ci ñu leeral ko bu boobaa kitaabu salaat daal di jeex insha allahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabun muy buntu bu njëkk bi ci ñaar fukki buntu yi nga xam ne moom la ñu war a gis inshaa taala mu ne baabun bunte ngi nii sutratul imaam sutratu man xalfa maanaam sutratul imaam mooy ne imaam bi ak maanaam saatir gi mu nekk mooy sutura gi nga xam ne moom mooy saatir gi mu saatir gi muy teg ci kanamam moom imaam bi rahimahu maanaam imaam bi nga xamante ne moom mooy julli di jiite nit ñi hmm. moom saatir bi nga xam ne moom lay teg sutratu moom mooy saaturu man képp koo xamante ne xalfahu moo nekk ci ginnaawam loolu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafay leeral maanaa boobu loolu nag moom mooy waxu jumhurul ulama rahimahumullahu ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne bu fekkente ne imam bi dafay jiite nit ñi moom saatiram moom mooy bi muy teg ci kanamam dafa nekk loo xamante ne moom la ñeneen ñi di jariñoo ndax saatir dafa nekk loo xamante ne sunna la boo xamante ne dañ koo yoonal ci képp koo xamante ne da ngay julli yow kese mm. wala boog ngay julli te nekk imam mm. waaye nag saatir kenn yoonalu ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii ñi ñi jiite maanaam ku ñu jiite amul dara loo jot ci sa kanam mm. léegi nag ci kaw loolu moom la borom xam-xam yi wuutee rahmatullahi alayhim ndax saatiru ki nga xamante ne moom mooy kii jiite ndax loolu rek dana doy wëlliif ñeneen ñi ci def loo wala wala boog maanaam beneen ci beneen moom mooy ndax imam bi ci boppam maanaam ginnaaw bi ñoom ñëpp ñu dëppoo ci ne imaam bi maanaam bu tegee dara nii ci kanamam mu nekk saatiram moom ñi ci ginnaawam soxlawuñ ñu teg saatir loolu ñëpp dëppoo nañ ci waaye nag léegi nag laaj bi mooy ndax saatiru imaam bi saa mooy saatiru ñi ci def wala imaam bi ci boppam mooy saatiru ñi ci def te loolu ay bu ay masala daf ci daal di aju inshaa allahu dana ñu leen gis waaye borom xam-xam yi ci lu ñu joyal ñoom noonu lañ ko waxee ba mu def ne fuqaha u maliki ak hanabila rahmatullahi alayhim mbooloo ci ñoom dañoo jàpp ne sutura maanaam imam bi ci boppam mooy saatiru ñeneen ñi waaye loolu mbooloo ci maliki la ak ci hanabila rahmatullahi alayhim ñoo ko wax waaye bu ñu xoolee shafi hanafiyyi ak shafi'iyyi ak ak mbooloo ci maliki yi ak mbooloo ci hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne déedéet mbir mi demewut noonu mbir mi mi ngi demee nii ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxe maanaam ngi gis ne kon imam al-Bukhari mazhabam rahimahullah mooy mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abdullahi ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi al-imam Abu Muhammad al-Kula'i rahimahullahu ta'ala al-Misri di waa Misra comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo Muwatta d'ailleurs moom mooy ci nga xam ne moom mooy ci gën a dëgër ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah moom ak Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al bi Ah, rahmatullah alayhim moom ah, imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an solo nañ ay xadis yoo xamante ne ñu seen sëriñu sëriñ la ci te ah, loolu ay xadis yu néew la waaye imam al-Bukhari nag moom lu bëree bëri la solo ci moom rahimahullahu taala imam al-Bukhari rahimahullah suy solo xadis boo xamante ne daf ko jëlee ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah daf koy faral di jëlee ci imam bu mag bi rahimahullahu taala te moom mooy al imam ah, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullah ah, jëmmi xadis bii nag moom tamit moom mi ngi ko solowee ci ah, Muwatta ngir imaamu ngir tànn gi nga xamante ne moom la ko tànn naam léeg-léeg imam al-Bukhari rahimahullahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu imam al-Layth la solo rahimahullah waaye li ci ëpp lu mu ko solo bu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi qaala danam akhbarana Malik maanaam ne imaamu Malik mooy imaamu daaru hijra fii tamit noonu la ko solowee mu ne akhbarana Malik mooy dañ doon jàng ci kanamu imaamu Malik te moom mu fekke jotaay bi di jàng di solo téere bi nga xamante ne moom mooy Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah mooy imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ibn Husayl ibn Amr ibn al-Harith uh, al-Asbahi maanaam al-Harith boobu noonu moom mooy dul Asbah moo tax ni imam al imaamu Malik ñu ne ko al-Asbahi rahimahullahu ta'ala uh, mi ngi génn adduna 93 wala 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy imam bu mag boobu nga xamante ne ay mbiram jarul ñu koy laaj moom mooy ki nga xamante ne bu ñu waxee xam-xam rek dëgg-dëgg moom mooy biddiw ba comme ni nga xamante ne noonu la ko imam Ash-Shafi'i waxe rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab mu jële ko ci al imam ibnu Shihab Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam mi nga xam ne moom mooy imam waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokk ci ñi nga xamante ne ah ñoom ñooy imam yu mag yi nga xamante ne maanaam mooy imam bu mag bi nga xamante ne moom moo doon ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha as-sab'a di juróom-ñaari borom xam-xamu fiqh yu mag ci Madinatul Munawwara nga ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nga xamante ne suñu dëppoowee ci benn mas'ala loolu moom mooy wax ji nga xamante ne dañ koy jàppee mu nekk ijmaa'u ahlul madina loolu moom moo tax euh, wax jooju te bu ijmaa'u ahlul madina amee moo tax fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim dañ naan euh, lii ijma am na ci fekk liñ ci jublu moom mooy waa madinatul munawwara d'accordoon nañ ci lii te loola lañ ciy jublu mooy ne fuqaha saba yi wax nañ lii maanaam loolu kon muy juróom-ñaari borom ko fiq yooyu nga xamante ne moom moo leen donn ñoom ñëpp imam ibn Shihab az-Zuhri seen taalibe la ci ñoom ba pare donn leen rahmatullahi alayhim maanaam moom mu ne an Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Utba te moom mooy Euh, euh, mooy kenn ci fuqahaa'ul sab'a yi nga xamante ne moom lañ doon tudd léegi Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum muy taabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année maanaam ci jëmmi at bi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu bari génn àdduna ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu bokk ci zakaat yu mag yi nga xamante ne kenn du laaj seen ay mbir maanaam te kenn du laaj seen ay màggaay ak seen i jaloore rahmatullahi alayhim mu ne moom euh, moom Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud mu ne an Abdullah ibn Abbas te moom mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu anhuma moom mooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom jaleere wi kawe ya ak borom gëneel yu yaatu ya moom mooy ki nga xamante ne moom mooy xeex mooy fóoriw xeet wi naka noonu moom mooy borom firikatu alquran bi ak ki nga xamante ne moom moo ko leeral mooy lanti nooru alquran habrul umma wa turjumaanul quran sayyidina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mi ngi gane adduna ñetteelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna juróom fukkeelu at bi juróom benn fukkeelu at ak juróom ñett maanaam soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne moom bokk na tamit ci muksiruna yi ñu ëpp li nga xamante ne solo nañ ko ay xadis ci yenente bi alayhi wa alihi wa sallam moom mille six cent soixante xadis ñoom ñooy Euh, moom mooy musnadam amma imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci soixante-quinze xadis ci ay xadisam imam al-Bukhari rek wéetoo na ci cent vingt xadis ci xadisu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma imam Muslim wéetoo na ci juróom-ñeenti xadis ci ay xadisam annahu qaala nee na maanaam xadis bi gisoon na maanaam bii am na ñaari mbir yoo xamante ne def na ko ci leeral bu njëkk bi moom mooy ne xadis bi bokk na ci càllale gi nga xamante ne moom la rote bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy wax asaxul asanid maanaam fukki wax ak benn yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci asaxul asanid bi yan la euh, maanaam euh, suñu xadis bi bokk na ci loolu moom benn benn la ci beneen bi ci def moom mooy jotoon nañ ko gis ci euh, kitaabul ilmi mooy mata yasah sama sama sama sabi sama saghir maanaam ana kañ la déggu ki nga xamante ne mooy ku xale bu ndaw kañ lay wér loolu gisoon nañ ko euh, li nga xamante ne moom mooy euh, foofa ci Ismaïl ibn Abi Uways moom la solo woon bi jëmmi hadith bi la ndax ci Muwatta la nekk ci téere la nekk muy Muwatta bi mi ngi ko génnewee ci ne ci al imam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala muy jëmmi hadith bi ngir ne ci Muwatta la nekk dégg ndax imam al-Bukhari rahimahullah suy taan suy taan na hadith bu nekk ci Muwatta su ko neexee da koy jëlee ji ci kenn ci ñi nga xamante ne moom lañ la tuddaloon te ñoom ñaar ñii ci lañ bokk mooy Ismaïl ibn Abi Uways wala euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi léeg-léeg mën koo jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Qanab al-Qanabi wala Qutayba a Sa'id al-Baghlani wala léeg-léeg tam mu soloo ko ci riwaaya boo xamante ne ci Abdullah ibn Wahb la jaar rahimahullah waaye boobaa day nekk sëriñu sëriñam hmm. maanaam nii moom mooy li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di toxale keneen ku mu jëlee ci kudul ñi ba pare hadith bi jaar ci imaamu Malik hadith la boo xamante ne mën na nekk ci Muwatta comme mën na bañ a nekk ci Muwatta mm-hmm. loolu maanaam xaa mbir la moo xamante ne tamit boo ko takkee da nga xam maanaam naka la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di doxalee ci boobu bunt mm-hmm. loolu kon moo mooy ñaari mbir yi nga xamante ne moom moo jaroon a ci càlla léegi te waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñoom ñoo solo hadis bi mm-hmm. mu ne annahu qaala muy sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn mu ne nee na aqbaltu dëgmal naa raakiban di aji war ala ximaarin ci kaw mbaam boo xam ne ataanin euh, ataan nag dañ koy wax moom mooy mbaam bu jigéen maanaam moom la ñuy wax ataan dégg nga mu ne wa anaate fekk man ma izin bis booba naahastu jegeñ jegeñ naa al ihtilaamu gént maanaam jegeñ naa gént maanaam gént nag moom mooy moom mooy rek mooy mooy mooy mooy mat rek mat góor maanaam loolu moom mooy gént rek mooy pubère pubère maanaam jege puberté maanaam kon boobu laa jege maanaam mu ne euh, wa rasulullahi fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli mu ngi julli di jiite binnaasi nit ñi bi menan ci euh, menan maanaam muy at bi nga xamante ne moom muy at bu mujj bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci kaw suuf ci zahir maanaam laataa muy laqu at booba maanaam ci ñaari weer laataa muy làqu la xew-xew bi amee woon booba nag laaj nañ si na ndax moom bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn adduna mi ngi am fukki at ak ñett moom sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma te booba nee na maa ngi jegeeñ li nga xamante ne moom mooy al ihtil maanaam maa ngi jegeeñ li nga xamante ne moom mooy euh, gént maanaam mooy yëgg gu nekk gu toon pubère ku pubère te beneen loolu benn mbir la ñaareelu mbir mooy laaj nañ ko ne ko waaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna ci lan la la fekk mu ne mi ngi ma fekk ma dugg néegu góor maanaam euh, booba ñu ne ko ñaata at nga am mu ne fukki at ak ñett la am te euh, loolu moom mooy kon jamono jooja la ko fekk euh, radiyallahu ta'ala anhum hmm? radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annabi mu ne kon nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi julli maanaam bi minan ci minan ila xayri jidaarin ila jëme ci xayril bokkut ak jidaarin Euh, ak sàkket wala miir maanaam euh, lii nag euh, li nga xamante ne moom la al imam al Bayhaqi rahimahullahu taala wax maanaam moom dafa tuddee buntu bi ne maanaam moom hadith bi daf koo jëfandikoo ngir ne di leeral buntu yi nga xamante ne mooy ku julli te ila ghayri sutra maanaam di julli baabu al musalli ila ghayri sutra maanaam mooy nit ki di julli fekk te la mu jublu ci julli gi moom mooy amul saatir loolu tamit moo tax al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala jàpp ne li nga xamante ne moom la moom la imam al-Bukhari indee nii ci xadis bi defe naa nekk li nga xamante ne moom mooy layu maanaam li mu bëgg a wax mhm. waaye xaqiqatan li imam al-Bukhari yi wax moo gën a sew loolu ndax imam al-Bukhari yi dafa ne dafa julli moom yi maanaam imam Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu dafa julli yu salli mi ngi jiit julli binnaasi ci nit ñi mhm. ilaa ghayri jëm ci leneen lu bokkut ak jidaarin ab ab ab ab ab ah, ah, mur maanaam nga gis ne kon am na lu nekk ci kanamam mais loola daa bokkut ak mur maanaam loolu la imam imam al-Bukhari yi maanaam maanaam bu boobu moo tax imam al-Bukhari yi indi ko maanaam nga nga gis ne voilà kon nga li imam al-Bayhaqi wax al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah jàppale ko mm-hmm. xaqiiqatan mbir mi li imam al-Bukhari yi wax mooy li gën a dëgër mm-hmm. maanaam mooy ne fi mu jublu bokkut ak mur maanaam mooy jublu ni ci dara mm-hmm. loola nag moo dul mbir rek maanaam loolu la bëgg loolu lay wax fii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ñu ci buntu bi tuddee ko ne euh, maanaam baabun sutratul sutratul imaam sutratu man xalfa maanaam ne sutra yi sutra saatir yi nga xam ne moom la imaam mi di teg mooy saatiru ñeneen ñi nekk ci ginnaaw lan la mbir mi di tegtalee loolu maanaam hadis bi ni mu koy tegtalee mooy ne sayyidina ibnu Abbaas radiyallahu anhuma bi muy romb dafa jaar ci biir euh, ci biir euh, sàppe yi comme ni nga xam ne noonu la ko waxee mu ne fa marartu ma daa di jaar bay na ci diggante bay na yaday ci kanamu bay na yaday ci kanamu ba'du sax fi lenn ci sàppe yi maanaam nga gis ne kon mu jaar ci lenn ci sàppe yi kon mooy ne yàqutoon jullit niki noonu nekkutoon koo xamante ne doon na def lu aay bi muy romb ci kanamu sàppe yooya waaye bi muy xamante ne moom la romb maanaam moo tax nekkut li mu def ayut ngir ne jaarul ci kanamu imam bi te bu imam bi amutoon saatir du mën a jaar ci sàppe yi ngir lu tax ngir ne euh, sa imam bi ndax ñoom bu boobaa duñ am saatir loolu mooy ci waxu jumhur amma ci waxu fuqaha lenn ci fuqaha maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ahan kay dana am saatir ndax saatir seen saatir mooy nak imam bi bu boobaa léegi boobaa lii moom mooy masala yi nga xam ne moom moo ci aju bu njëkk bi moom mooy ne bu fekkente ne saatiru imam bi moom mooy saatiru ñi nekk ci ginnaawam bu boobaa ku jaar ci kanamu ci diggante imam bi ak sàpp bu njëkk bi li nga def aayul bu fekkente ne imam bi moom mooy saatiru ñi nekk ci ginnaawam ku jaar ci sàpp bu njëkk bi def nga lu aay ndax dox nga ci diggante moom ak saatir bi waaye ku jaar ci diggante saa sàpp bu njëkk bi ak ñaareelu sàpp bi maanaam ci ñaar ci kanamu ñaareelu sàpp bi jëm kaw bu boobaa di ay ndax ah, ndax ah, jaaroo seen diggante moom ak sa ak bi dégg nga loolu moom mooy mooy tekkantal bi nga xamante ne moom moo am ci ah, masala boobu noonu benn benn kon lii moom mooy te loolu moom mooy waaye nag ni borom maanaam saatiru imam bi ci boppam moom mooy saatiru ñeneen ñi loolu moom mooy wax li nga xam ne moom mooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim mu ne waaye nag mu ne moo tax ba ma jaaree ci seen kanam mu ne ci benn mooy ci kaw mbaam la yéeg loolu tamit day wane ne mbaam du yàq julli kenn maanaam jaar ci kanamam wala boog su doon yàq julli kenn su doon yàq julli kenn dana yàq julli ñi nga xam ne comme ni ko zahiri yi di waxe rahmatullah alayhim kon doon na do do kon tamit day daal di nekkat beneen lay ci ñoom maanaam ne dëgg la que ni saatiru bi mooy saatiru ñeneen ñi ci def hmm. lool moom moo tax bi ñu jaarul bi mu jaaree ci ginnaaw imam bi am problème amut hmm. dégg nga euh, loolu tamit kon moom mooy ñaar mu ne fa nazartu ma daal di wàcc wa arsaltu ma daal di yabal maanaam ma ba daal di bàyyi al ar al ataana mbaam jigéen bi tar taaw muy muy muy euh, muy muy euh, muy muy muy muy foraatu dégg nga tar muy foraatu dégg nga euh, loolu beneen mbir la maanaam ñaareelu mbir mi ci nekk mooy le muy leeral ne ataan la maanaam mbaam bu jigéen la ndax dafa am ñett yoo xamante ne euh, moom la hadith ñëw ne ñett ñooñu boo leen dee julli bu ñu romb seen kanam mooy xaj bu ñuul ak jigéen ak mbaam fii nag mu leeral na mbaam bi jigéen la tamit maanaam <laughs> muy muy beneen mbir. Euh, dégg nga waaye loolu euh, euh, dégg nga mu ne wa daxaltu waaye loolu daañu ci ñëw insha allah maanaam ndax nit bu jaaree ci sa kanam fekk lii julli lan moo ci problème et cetera yooyu daañu ci ñëw insha allahu taala mu ne wa daxaltu mu daal di dugg ci saf fi ci sàppe yi falam yunkir te diingatul zalika loola alayya ci waral ma ahadum kenn maanaam amul kenn ku ne ma saa waay ni nga def du nii lii tamit da ngay gis ne imam al-Bukhari rahimahullah indi woon na ko ci buntu bi leer na ne maanaam gone bu fekkente ne majeur gul tamit mhm. maanaam lool du teer mu mën a soloo ak xadis mhm. su fekkente ne dem na ba nekk majeur bu ko nettalee wala boog mu nekk koo xamante ne maanaam ku ñuy tuddee as-saghirul mumayyiz la maanaam xale la boo xamante ne bu mën a xàmmee la bu ràññee loolu ak maanaam moom li muy mokkal di ko takk loola lu wér la lu ñu mën a la waaye demee ba majeur moom lañuy ñuy compter commencer ak ñettelem dégg nga naka noonu yéeféer boo xam ne dafa tuub maanaam yéeféer mën naa soloo xadis waaye jamono jam nekkee waaye du ñu nangu ak ñettelem lu dul gannaaw ba mu tuubee dugg ci naka noonu dof bi mu nekkee dof jamono jooju xadis bu mu soloo mu na ko nangu waaye dee bu ko nangu ci jamono jooja ginnaaw bu demee bu wér complètement si ba commencé koo nettali ci la ñuy xamee ni ah ci lañ koy doog a mën a nangoo loolu yëpp tamit euh, dégg nga euh, euh, loolu moom mooy kon li aju woon ci hadith boobu imam al-Bukhari rahima imam hadith bi imam Malik kon niñ ko gisee indi woon na ko hadith numéro 426 imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro 76 dana ko indiwaat insha Allah hadith numéro 861 hadith numéro 1857 ak 4412 imam al imam Muslim indi na ko hadith numéro 504 ñaari yoon imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro 515 ak 516 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 752 ak 754 imam at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 337 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 947 imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi rahimahullah kon dañuy gis ne hadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ishaaq te moom mooy Ishaaq ibn Mansuur ah ibn Bahraam al-Kawsaj rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Yaqub at-Tamimi rahimahullahu ta'ala muy waa Marwa nekk noonu man muy Naysa Naysaburi nekk ki nga xamante ne comme ni imam Muslim wax rahimahullah ahadul a'immat min ashabil hadith kenn la ci imam yi nekk ki nga xamante ne ci borom eh, xam-xamu hadith yi eh, borom maanaam imaam bokk nekk borom kenn ci borom xam-xamu hadith yu mag yi taala naka noonu kon li nga xam ne noonu lañ ko gisee maanaam nekkoon al al Khatib al Baghdadi rahimahullahu taala nee na kaana faqihan aaliman eh, wa huwa alladhi duuna dawwana duuna an Ahmad wa Ishaq maanaam maanaam moom. dafa dafa maanaam imam la boo xam ne faqih la borom xam fiqh bu mag la borom xam-xam la te moom solo na di jële maanaam bind téere jëlee ko ci imam Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq te moom moo leen gënoon tuuti nag ah, rahimahullahu taala ah, moom masaa'il yu bari ci moom la ko doon sol ci ñoom la ko solowee maanaam ah, dawwana an Ahmad wa uh, uh, ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh al-masaa'il mooy maanaam mas masala yi kii ñoom la ko doon jëlee imam Hakim rahimahullahu taala daan ni daal di koy melale comme ñi nga xam ne kenn ci ñi nga xam ne dañoo moyoon ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. uh, dégg nga moo tax moom mii waa maanaam ñëw ñaari firiñ yu mag yi te moom mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dañoo ànd ci di solo ay xadiisam di sukkandikoo naka noonu ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des ñëpp solo nañ ci ci ci ci ci moom ba mu des imam Abu Dawud moo tax ay xadiisam imam al-Bukhari moom moom mooy ki nga xamante ne moom moo solo ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko woon moom euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna deux cent cinquante unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo ci moom moom ak imam Muslim imam abu imam at-Tirmidhi imam Nasa'i ak Ibn maanaam mooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ directement ay ay hadisam jàngi ci moom moom des imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala te ànd ak ne mi ngi génn adduna ci jumaadal ula ci deux cent cinquante unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala neena haddathana Abdullahi Ibn Numayr te moom mooy Abdullahi Ibn Numayr al-Hamadani rahimahullah muy Abu Hisham al-Hamadani al-Kufi rahimahullah muy borom xam-xam maanaam nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Kufa rahmatullah alayhi bokk ba tey ci taabi'i taabi'i yi mi ngi adduna ci cent quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Ijli rahimahullahu tegge ko ne siqatun salih al-hadith sahibu sunna nekk noonu maanaam nekk la boo ko xamante la ku wóor la boroom xam-xam hadith la ku rafet la te ni mu solowee hadith yi sunna la maanaam te e, mu nekk koo xamante ne ku e, e, maanaam ku ñuy layee la al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ne siqatun sahibu hadith min ahli sunna maanaam daf ko boole ci nekk maanaam ginnaaw tagg yooyu mu ko tagg yëpp daf ni maanaam dafa bokk ci waa gaay nga xam ne dañoo mooy ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom mi ngi solowee ci Hisham ibnu Urwa ak ku mel ne al imam al A'mash Sulayman eh, ibnu Mihraan al-Kaahili ak Ash'ath ibnu Siwaat ak Ismaïl ibnu Abi Khalid ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ni bokk ci seen génération ñi nga xam ne ñoom ñoo soloowee ci moom nag mooy ku mel ne imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Yahya ibn Ma'in ak ñoom Usman ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Ishaq bi nga xamante ne moom moom moo nekk ci suñu hadith bi Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj ak euh, ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ni ñoom ci génération boobu mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ubaydullah te moom mooy ibnu Abdullah eh, ibnu Utbata ibnu Mas'ud ibnu hmm? ah, ibnu Umar al-Umari yi déedéet li leen wutale mooy Naafi' bi ci kanam maanaam Ubaydullah ah voilà moom al-Umari la na voilà Naafi' bi ci kanam moo lay leeral ne Ubaydullah boobu ibnu Umar al-Umari la voilà naam Ubaydullah ibnu Umar ibnu Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab waaw kay ah, voilà radiyallahu ta'ala anil jami' muy Abu Usman al-Umari al nekk nga xamante ne maanaam ci ah, dañu wax al-Umari ngir sët gi mu nekk sëtu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk yi nga xamante ne eh, ñi gën a dëgër ci maanaam bu ñu solowee ci Naafi euh, ñoom ñi moom mooy euh, Ayyub as-Saxtiyaani ak imam Malik Anas ak Ubaydullah ibn Umar al-Umari ñii ñoo gën a xam ci hadith bu jógee ci Naafi jaar dem ci Seydina Umar euh, ci ci dem ba ci bi maa ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dégg ñoom ñett ñi ñoom ñooy ñi gën a dëgër ñoom maanaam ni Maalik moo tax ni Maalik an Naafi' an Ibn Umar dëgëre ni la Ayyub as-Saxtiyaani an Abd an Naafi' an Abdullah ibn Umar noonu la dëgëre te te xam ngeen ne Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah jàngee na ci ci Seydina Abdullah ibn Umar moo tax Seydina Abdullah ibn Umar daf ko daan laajte mais kan ci mu moom moo soloon lu xonk li te mel nii ak maanaam melale ko. ñu ne ko kooku mooy Ayyub mu ne gis naa ne dama gis ne kooku moo moo gën ci gaa yi fii nekk yëpp maanaam ngir teggi nii mu amee woon ak tamit nekk yittewoo gi nga xam ne moom la yittewoo woon ci xam-xam bi euh, rahmatullahi ala al jami' dégg nga euh, moo tax euh, dégg nga léegi moom mu ne an an Naafi' te moom mooy Naafi' moom tamit hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom it waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, kon euh, li ko dalee ci maanaam bu ñu xoolee Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj moom Marwazi la bu ñu xoolee euh, Abdullah ibn Numayr waxoon nañ ni moom Kufi la ki nga xamante ne moom mooy Ubaydullah moom Madani la kon da ngay gis ne waa Marwa ñoom ñoo ko solo ci waa Kufa waa Kufa solo ko ci waa Madina waa Madina munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam mu ne kon Naafi' moom mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ ay mbirum ak ay jalooreem rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta maam moom dafa mel comme turam Naafi' muy kii jariñe hmm. maanaam moom ko noonu la mel comme turam la mel dégg nga an ibn Umar te moom mooy sayyidina Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma maanaam muy kenn ci abaadilatul arba'a yi maanaam ñeenti ab Abdullah yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ñoom ay doomi saxaaba radiyallahu anhuma nekk ay saxaaba ba ba noppi nekkoon ay xale jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen njariñ màgg lool ci xeet wi ñu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàngal nit ñi diine ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun. te kenn ki moom kenn ki moom lañ gis léegi muy Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib léegi nii ñu ngi Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi am deux mille six cent trente hadith moom moo nekk musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom bokk nañu solo 168 hadith ci ay haditham imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci 31 hadith ci hadith Seydina Abdullah ibn ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na xamante ne baaxoo na de iza xaraja saa yu daan génn yawmal iid bisub iid amara daf daan digal bil xarbati ci xeej fa tuudaw ñu daal di koy teg bayna yadayhi ci kanamam fa yusalli mu daal di julli ilayha jëm ci moom maanaam kon lool day leeral li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko maanaam mooy ne euh, kon ne déjà le fait que ñu war a teg saatir maanaam mooy ne imam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danaan teg saatir ci kanamam te loolu mooy dëgëral lii imam al-Bukhari indi ci waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ndax dafa ne bisu iid nii la yenente bi daan def sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon mooy ndekete ilaa ghayri jidaarin lu bokkuteg miir booba ndekete lan la woon mooy xeet wa ndekete xeec wala loolu kon moom la leeral fii maanaam te di dëgëral subhaanallah moo tax imam al-Bukhari rahimahullah maanaam kon loolu day dëgëral li nga xamante ne moom mooy euh, li mu li mu wax mu ne mu mu daal di kon bu ko defee mu ne mu ne ñu fa fa tuuda ñu daal di koy teg bayna yadayhi ci kanamam fa yusalli mu daal di julli ilayha jëm ci moom mm. maanaam mu daal di julli ci moom maanaam mu nekk ci kanamam wan naa su insha allahu taala ñu gis nag maanaam fan lañ war a teg fan lañ ko war a teg saatir bi maanaam ci kanam lañ koy teg waaw mais fan ci kanam loolu daañ ko gis insha allahu taala mu ne wan naa te nit ñi waraahu ñi ngi nekk ca gannaawam mu ne wakaana nekkoon na yafalu daal jëf tamit zalika mbir mi fi safari euh, ci euh, tukki gi mu ne fa samma moo tax foofa ittaxadaa la ko jële ca foofee ittaxadaa la ko jële la ko al umara ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit ñi maanaam kon njiit ñi loolu foofu lañ jëlee di yor li nga xamante ne moom mooy bant yi di niroo xeec maanaam ngir di bu ñuy dox maanaam bu ñuy bu ñuy bu ñuy julli ñu di ko samp nit ñi tamit di di di julli ci ginnaaw maanaam ñoom bu ñu taxawee di jiite nit ñi ñi ci def tamit di julli ci seen ginnaaw ñoom ñu teg ci seen kanam maanaam loolu tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la daan def kon bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadis bi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan yor bant boo xamante ne maanaam dafa nuroog xeej mooy moom la ñuy wax anaka maanaam dañ koy anaka tamit insha allahu taala ñëwaat maanaam moom la daan jël di ko teg maanaam di ko yor mu nekk ko xeetu kaan bu mu daan yor boo xamante ne bu daan julli moom la daan teg ci kanamam di ko jullee yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam dañ ko daan yor saa yoo xamante ne maanaam maanaam dañ ñoom dañ ko daan baaxoo di ko yor moo tax mu nekk loo xamante ne mbooloo ci borom xam-xam yu rahmatullah alayhim sopp nañu ku xës ba am ñeent fukki at di ko yor maanaam donte nag yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toxaluñu ne. saa su nekk da ko daan yor mhm. déedéet waaye nag daan na koy di yor te su daan tukki moom la daan yor te it waxoon nañ gisoon nañu euh, ci euh, bi ñu topp te tollee ci kitaabul wudu ne maanaam yeneen bi sallallahu alayhi daan teg maanaam daan teg yirim ci kanam bu bu nekkoon ci wanag bi wala yu mel noonu mhm. maanaam bu nekkee ci àll bi loolu mu dem mu nekk bu ko defee mu dox ci diggante maanaam mu nëbbu ko yiir ko wëlli bëtu nit ñi loolu yëpp gisoon nañ ko euh, ci kitaabul wudu wa lillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañ tamit gis gis nañ ne maanaam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nga xamante ne moom lay teg euh, euh, maanaam kon ni loolu yonent bi sallallahu alayhi moom mu def ko teg saa ci kanamam ngir ne fa mu daan jullee ba yàlla daan doon moo tax maanaam julli yi ci des maanaam juma wala yeneen julli waxtu yi ci jumaam la ko daan defee ci jàkkaam sallallahu alayhi wa waaye bu dee julli it maanaam ca bayal la fa daan defee maanaam da daan dem bay mel ni kuy génn dëkk bi bayaal bu fa ne moom foofu la daan jullee moo tax mu daan teg tamit mbir mi ci kanamam noonu maanaam mu daan teg bant bi ci kanam naka noonu noonu la defoon ca Mina comme ni nga xamante ne noonu la leere ci ñaari xadiis i nga xamante ne moom la ñu jàng fi nii ah, loolu kon dañ ci maanaam kon loolu lii tamit day tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy al maanaam kii jiite le fait mu ne. mu ne wan naasu waraa ah nit ñi nekk ci ginnaawam loolu day tegtale ne kon ki nga xamante ne moom mooy kii jiite moom rek moom mooy def saatir te ka saatiram boobu day doy wallif ñeneen ñi ci def loolu kon moom moo tax imam al-Bukhari yi indi hadith bi fii rahimahullahu taala hadith bi imam al-Bukhari yi dina ko indiwaat inshaa allah hadith numéro 498 hadith numéro 972 ak 973 imam Muslim indi na ko hadith numéro 500 ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 687 imam euh, Ibn Majah euh, imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 747 ak 1565 imam Ibn Majah hadith numéro 941 1304 ak 1305 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 4614 4681 5734 5840 6286 6319 ak 6388 amma imam at-Tirmidhi rahimahullah moom moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahimahullahu al-jami' qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abul Waliid te moom mooy at-Tayaalisi rahimahullah mooy Hishaam ibn Abdul Malik al-Baahili at-Tayaalisi rahimahullah di imam di waa Basra rahimahullahu ta'ala gane adduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna 227 wala 226e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'i rahmatullahi alayhi imam Ibn Hibbaan nee na kaana min uqalaa'i an nekk na bokkoon na ci borom xel yu ci biir nit ñi nekk koo xamante ne nekk nekk ko ko koo xamante ne borom xam-xam la bu bu bu mag bu doon jàngi ci góor ñi ci jigéen ñi d'ailleurs boo solo ci juróom ñaar fukki jigéen ñoo xamante ne jàngee ci ñoom maanaam euh, nekkoon na tamit koo xamante ne euh, ku ku ku ku ku ku lu mu daan tukki la maanaam di dem di jàngi ginnaaw maanaam euh, beneen sëriñ boo xamante ne ñoom ñaar ñoom ñoom ay Tayaalisi lañ mooy imam Abul Walid at-Tayaalisi ak imam Abu Dawud at-Tayaalisi rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay boroomi mu boroomi musnad ñoom ñaar ñëpp rahmatullah alayhima moom mi comme ni imam ahmad rahimahullahu taala doon wax naan huwal yawm cheikhul islam ne tey jii day bis bi jamono jii ñu ne moom mooy cheikhul islam imam abu zur'ata ar-razi rahimahullahu taala naan kaana imamun imaman fi zamanihi maanaam moom de nekkoon na imam ci imamu imamu waa jamonoom imam abu hatim ar-razi rahimahullahu taala ne faq neen ne imamun faqihun hafizun ma ra'aytu fi yadihi kitaabun kitaaban qatta maanaam mooy ne nit la koo xamante ne imam la borom moom fiq ku digg diine nekk koo xam ne ku rëyu ak mokkal la mësuma gis ci loxoom ak tiire mukk maanaam day mokkal rek maanaam dafa waaw <laughs> eh, dégg nga eh, eh, dégg moo tax moo tax imam moom moom mooy imam imam muy uh, nga xam ne uh, imam Ahmad ibn Sanan Sinan dafa ne moom amirul muhaddisiina mooy njiitu ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xamu hadith yi uh, rahimahullahu taala moom mi nga xam ne moom mooy Abul Walid bii ngi de Hishaam ibn Abdul Malik at-Tayaalisi rahimahullahu taala imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom ñeneen maanaam ñeneen ñi ci def solo nañ ci moom waaye du seen sëriñ seen sëriñ yi sëriñ la te loolu bu ñu xoolee li ko indi maanaam moom mooy teel gi nga xam ne moom la teel a génn adduna laataa deux cent trentième année ndax deux cent vingt-sept wala deux ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala bu ne qaala nee na haddathana Shu'ba moom mooy amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna 82 am na ñoom ba 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom euh, moom ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri daanaka ñoo xaw a tolloo maanaam jamono ji nga xam ni ci lañ euh, génn adduna euh, rahimahullahu ta'ala Euh, moo tax mu nekkoon imam boo xamante ne euh, moom mu ne musuma bindu lu ñuul ci lu weex tamit musuma wax dara ma ni ko baamul li nga ma waxoon loolu euh, ngir mokkalam gi nga xamante ne moom mooy mokkal gu taratar bi nga xamante ne moom la amee woon imam Shu'ba rahimahullahu taala nekk imam bi nga xamante ne tamit daal moom moy ci njëkk a waxtaane wàllu li nga xam ne moom moy al-jarh wa ta'dil ca Basra rahimahullahu taala Euh, imam euh, Shu'ba rahimahullahu taala ñu ko doon wax amirul mu'minin comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullahu taala mu ne thiqatun hafizun mutqin kana Thawri yaqulu huwa amirul mu'minin fi al-hadith euh, dégg moom mu ne moom mooy imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri daf daan wax naan moom mooy amirul mu'minin ci xam-xamu hadith moo tax moom ku wóor la thiqatun hafizun mutqin ku wóor la ku daan mokkal ba pare ku dëgër maanaam baax ni mu daan solowee la loolu moom moo tax moom bu solowee xadis xadis boobu ñetti tegu ñooñu ñu wér lañ loolu moom ak imam Malik tam noonu la meloon maanaam suñ sol suñ solowee ak Mansur ibn Mu'tamir ak ñu mel noonu maanaam ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñu solowee xadis jàppal ni maanaam euh, yow kay li ngay mooy ndax balaa xadis bii yegsi ci ñoom ndax dëgërul na maanaam nit ñi nekk ci diggante yow ak ñoom ndax ñëpp dëgër nañ waaye buñ xasee ba yegg ci moom moom mun ngaa gëmm sa bët jàpp ne xadis bi wér na te maanaam ñoom noonu lañ meloon waaw euh, euh, dégg nga euh, rahmatullah alayhi rahmatullah alayhi maanaam te moom tamit moom mooy ki nga xam ne maanaam ci Basra comme ne huwa awwalu man fattasha bil iraq an ar-rijal wa zabba an as-sunnati wa kaana aabidan loolaa Ibn Hajar loolu la ci teg rahimahullah moom mooy ki njëkk nekk luññutu ca iraq maanaam du yamul ca Basra kefe mais ca yépp góor ñi moom moo leen tàmbali ba pare moo doon mooy ci njëkk nekk taxaw temm ci di défendre sunna yenente bi sallallahu alayhi ba pare nekk na koo xamante ne euh, moom nekk na jaamukatu yàlla bu mag imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah ne lamma maata Shu'ba qaala Sufyan maata al-hadith maanaam imam Shu'ba mu génne àdduna imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah parce que ñoom ñaar xam nga moom wax nañ la ko Shu'ba daf ni woon rahma dani man bu imam Sufyan ibn Sa'id man ak moom suñu wuutee wee ci hadith xam naa ne sama mooy wax maanaam du ma werenteeg moom bu ma jàppoon dara imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ñëw wax leneen rek jàpp naa ne waxam mooy wax ci man bàyyi naa a wax waaye bi nga xam ne moom la génn àdduna nag imam Sufyan as-Sawri dani hadith bee maanaam mooy fi mu alhamdulillah ah ah dégg nga mm-hmm. dégg nga moo tax ñu ne ko ah, huwa ahsanu hadith huwa ahsanu hadithan min Sufyan ah kon soobu moo gën a dëgër hadith moo gën a rafet la Sufyan maanaam moom mu ne laysa fi dunya ahsanu hadithan min Shu'bah wa Malik ala al-qilla voilà ba pare mu teg ci ne wa Zuhri ahsanu an-nas hadithan wa Shu'ba yukhtibu fi ma la yadurruhu wa la yu'abu alayhi maanaam financement maanaam mooy nag mu ne eh, adduna bi amul kenn ku gën a rafet xadis que imaamu Shu'ba ak imam Malik rahmatullahi alayhi ñoom ñaar ànd ak ne li ñu soloo bariwul mm-hmm. li ñu nekk li ci ay xadis bariwul waaye ngir sàmmonte gi ñu doon sàmmonteeg ne benn information bu baax te jub te wóor te leer moo gën junni yoo xamante ne ay mbir yi da ngay luñu di di di affaire yi dese hmm. benn rek bu wér parce que mën nañ ci sukkandikoo waaye boo amoon junni information yoo xam ne ci nee nañu il paraît que dégg naa gaa yaa ngi naan wax nañu ne ci loolu rek la tegu ak amaan na yooyu. non loolu mooy li nga xamante ne maanaam benn bu wóor bi moo gën nettali nañ ne yooyu yëpp wóor am na ku ne hmm. ah gaa yaa ngi naan yooyu yëpp wóorul li wóor mooy dégg gi leer te que te ko dégg wóor mu jokkaloo ci anam gu leer loo xamante ne sikki sàkk du ci nekk ba ci ba mu yegg fa mu war a yegg ñu xam ne lii lu dëgër la lu leer la lu lu ne péng la mënoo rek nekk ci ay ay ay nee nañ nettali nañ nangam am na kii nangam ba bukki waxee lii dégg naa golo golo lii la ko tontu rek ñu daal di yem ci loolu daal di ciy mën a génne ay actes yu général déedéet maanaam bukki wax na lii golo tontu ko lii dong loolu mënee fu ci génne benn acte mënee fu ci génne benn acte voilà waaw mais am na génn góor gu ne woon nangam nangam sëñ Samba nee na ko nii rek ñu daal di daaw kon nag ah dara leeru ci génn góor mooy la wax ji dara leeru ci maanaam mbir mi day leer nañ ñoom noonu lañ ne loon rahmatullah dañ daan luñ ñutu mbir mi ba mu leer nañ bi ñu lu dul ci ku dëgër ci ku wér rek te lépp lu ñuy solo bu fekkente ne am na luñ ci war a sikk dañ la topp ba nga leeral luñ ciy sikki sàkk daañ la topp ba nga leeral ko ndax yaa ko dégg ndax kii xam ngeen ni loolu ku koy def ay sëriñ ñaari possibilité rek am mooy sëriñ yi nga amal affaire ay nitu yàlla dëgg lañ yàlla rek leen ñor bu boobaa ñoom dinañ la leeralal te daañ la jàpp wala ñu nekk ñoo xamante ne seen bakkan ak adduna moo fees dell ci ñoom ñu daal lay bàyyi daal lay xalab ba faw ba faw lañ lay xalab non loolu garawul buñ la bàyyee non amul problème garawul parce que ñàkkoo dara yow yàlla dimbal na la ba takkale laaj koo xamante ne adduna ak bakkanam dong moo feex ci moom mm-hmm. voilà amul problème waaw mm-hmm. mais mbir day leer ak koo mën a doon dañ ko war a leeral bu juumee ñu xam ne dafa juum moom it mu xam ne juum na te mu jéem a jàpp ne ah lii dañ juum te kon du woon noonu man maa comprendre tun wala maa ko dégg na wala maa jàppoon loo xam ne wérul loolu day am jàppu naa lu wérul imam Shafi'i rahimahullah pendant euh, ah, am benn masala boo xamante ne daf ne man lii laa jàppoon pandan cinquante ans wala lu ko wala maanaam parce que moom ay ay ay maanaam lim lim ci jublu pendant cinquante ans mooy daanaka sama giirub dund ba ba jamono ji waaye suñ xoolee dëgg-dëgg mbir mi du du ko mat maanaam li jàppe jàppee masala boobu mais mu ne benn waay ñëw am lum ko wax mu ñëw soppi ko benn waay indi ko am xadis rek mu ne xadis bi wér na kon jàpp na ah man li ma jàppoon du noonu daanaka ko mais yow su affaire tey tey tey kenn indil la benn wax ji rek indil la xadis bi nga bàyyi li nga jàppul lépp nga nga changer avis noonu rek quoi dafa gaaw maanaam dafa gaaw hmm. mu ne ko est-ce que da ma gis ma génnee ci église yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku mu doyul dara du la doy te lii wér na loo bëgg ma def ko lan nga bëgg ma def ko yeneen bi nee na sax mais bon après xam nga comme man fi ma jàngi yëpp ñii sëriñ si ma xamoon ñii nangam nangam bon boobu ba léegi nangam loolu da doo mënoo sukkandiku lu mel noonu hmm. abadan lu yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam sunna bu sunna xësee boo wax dara wax jooju leer jeex na hmm. waaw hmm, hmm? hmm. moo imam al-Hakim rahimahullahu taala mu wax ci imam Shu'ba mu ne imamul a'immati fi ma'rifati al-hadith bil Basra mooy imamu imam yi ci xam hadith ci Basra rahimahullahu taala maanaam euh, dañu gis ne imam Shu'ba rahimahullahu taala rahimahullah dañ daan wax ci moom dañ ko daan tudd rek di dem ñu gis ne léeg baax na ñu taxaw wax maanaam naan mooy imam bu mag bi naan jarta wax mooy jar jaru na mu jar ñu wax mooy imam imam bu mag la rahimahullahu taala moo tax imam euh, imam Waki' ibn al mm-hmm. imam Waki' ibn al-Jarrah rahimahullahu taala imam bu mag boobu sëriñ bu mag boobu waaw moo yar ñu moom Shaafi'i ba pare moo yar ñu imam Ahmad rahimahullah yéen a ngi fàttali imam bu mag boobu voilà shakawtu ila waki'a su'a hifzi ha moom la fa arshadani ila tarkil ma'asi moom imam boobu la rahimahullah muy imam waquf mu ne euh, wax ju rëy la mu ne inni la arju an yurfa an yarfa Allahu li Shu'bata ibn al-Hajjaj fil jannati darajatin bi dhabbihi an sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man yaakaar naa yàlla am ay daraja yoo xamante ne yu mag yu kawe yu muy yëkkati Shu'ba rahimahullahu taala ca aljanna lu tax mu ne ngir défendre bi mu défendre li dhabbihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir défendre bi mu défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mhm. al imam ibn al mubarak rahimahullahu taala mu ne ma ra'aytu rajulan af'alu fi rijal min shu'ba gisuma kenn koo xam ne moo gën a jam nit ñi ci eh, nit ñi que shu'ba maanaam mooy lan mooy bu fekkente ne dafa jar ñu ne sa waay ah kii moytul leen ko parce que day sànke wala li muy wax dëgërut wala li muy wax leerut du éviter pour wax ne lii li wóor du ci xool ndax gaa yaa koy mere wala mere wuñ ko kontaan nañ waaw wala déet après ñoom dinañ ko toppatoo mais défendre sunna yeneen bi moom dinaa ko def sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà ta'ala ne kaana amirul mu'minina fil hadith comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxewoon rahimahullahu ta'ala moom Shu'bata ibn al-Hajjaj mu ne an Awn ibn Abi Juhayfa maanaam moom tamit muy sëriñ bu mag rahimahullahu ta'ala muy Awn ibn Abi Juhayfa di doomu uh, saxaabi boobu radiyallahu ta'ala mooy Abu Juhayfa te mooy wutul muy Wahb ibn Abdullah as-Suwa'i uh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam moom Awn Euh, su solowee ci baayam maanaam ay càll maanaam ay waxam du dëgëral moom naka jekk si xal naka jekk mais su solowee ci baayam wax ji day gën a dëgër encore maanaam imam Shuba rahimahullahu taala comme niñ ko waxe maanaam du solo lu dul ci ku dëgër boo gisee imam Shuba mu ne an diw xamal ni kooku ku wér hmm. loolu jarul ngay laajte sax ndax kooku si xala wala déet hmm. voilà comme imam Malik fu mu la waxee ne an diw xamal ni kooku dëgëral ci benn bërëb dong lañ sikki sàkk ndax waaw wala déet mhm. imam Shu'ba rahimahullah fenn la moom comme niñ ko gisee lu amee ak njuumte ci li mu doon wax mooy bu ñu demee ci tuuru nit ñi wala yu mel noonu mhm. mais ci ndax wax ji dëgër na xadiis bi du ci juum benn yoon li mu wax ni mu ko jàppee noonu ni nga ko waxee noonu la koy téye mhm. ah dégg nga maanaam ah, Awn ibn Abi Juhayfa ah, ah, radiyallahu ta'ala anhuma muy kon ci bokk ci taabi'i yi mm-hmm. ah nekk bokk tamit ci siqaat yi rahimahullahu taala an wa qaala nee na sami'tu dégg naa abi sa'bay te moom mooy abu juhayfa wa ibn abdullah as-suwa'i rahimahullahu taala radiyallahu taala anhu ñoo ko wahbul xayr mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi wa alihi wa sallam nekk ki nga xamante ne moom moo yoroon moo daan euh, maanaam moo yoroon bu mu nekk na ko tuddee ministre de bu euh, bu Seydina Ali karramallahu wajhahu moom mi adduna jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mi ngi génn adduna ci soixante-quatorzième anne am na sax ñu ci quatre-vingt-troisième année ci la génn adduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu sayyidina Ali karramallahu wajhahu daan xutba moom moo daan taxaw ci euh, kanamam nekk koo xamante ne borom maanaam eh, eh, maanaam eh, nekk koo xamante ne sax ak soxbaam maanaam ñëpp dëppoo nañ ci maanaam wuute wuñ ci ne moom ci saxaaba yi la bokk radiyallahu ta'ala waaye ci wa ci mu ne mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli bi ci ñoom ci ñoom maanaam daf leen a jullee bil batha ci batha maanaam benn bërëb la mooy maanaam bu nekk Makka bu ñu tuddee al batha mooy fi nga xamante ne xeex xur la woo xam ne ndox mi dafa daan wal loolu moom ndax fépp xur wu ndox di wal loolu lañ ko tuddee batxa yeneen bi nag sallallahu alayhi moom lañ doon maanaam maanaam moom lañ doon moo tax ñu naan ko al ab tax yi maanaam ndax batxa la dëkk dañ ko wax dafa al abu tax bërëb boobu ah. euh, mu ne wa bayna yadayhi te fekk mi ngi woon ci kanamam anazatu anaza maanaam ca mooy euh, anaga mooy mooy xeej woowu nga xamante ne day am maanaam bant lay doon boo xam ne day am ci ru ci suuf lu ak weñ wala luy jame ok lu lu lu ñëw moom mu jullee leen ak zuhra mu jiite leen ak zuhra tisbaar rakatay ne ñaar rakka wala asra takusaan mu jiite tamit rakatay ne ñaar rakka nga xam mu ne nag tamurru daan na romb bay na yedey yi ci seen kanam al ci atu eh, jigéen wal ximaar ak mbaam maanaam mbaam yi ak jigéen ñi daan nañu romb ci kanamam te daanu yàq maanaam gisiwul ne am na problème hmm. mooy daan na taxaw ni mba euh, euh, bu bu sampee anaga mbaam yi nekk ci ginnaawam di romb jigéen ñi tamit daan nañ dem di doxe ci seen soxla loolu daanul yàq dara maanaam kon loolu day wone tamit ne nit ki buy julli euh, mun buñ tegee nit kiy romb ci kanamam di dem di doxe ci soxlaam loolu wàcc wàññiwul dara waaye lii ay kay moom mooy mu bañ a teg dara ba pare nit ki romb ci kanamam daañ gis nag diggante boobu lan la war a toll ak naka la war a mel loolu yëpp daañ gis ci suñu xadis yi ak suñu bunt yi euh, di ñëw euh, inshaa allahu taala mu ne euh, maanaam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indi woon na ko xadis numéro cent quatre Euh, ak 376 incha allah dañu ko indi ak hadith numéro 499 ak 500 ak 633 ak 5000 ak 3553 3556 ak 5786 imaamu euh, imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 503 ñaari yoon imaamu Abu ñetti yoon imaamu Abu Dawud indi na ko hadith numéro 688 euh, imaamu At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 197. Euh, te euh, imam an-Nasa'i in na ko xadis numéro 137 ak 470 ak 772 imam Ahmad ibn Hanbal in na ko lu bari imam Ibn Maaja ci moom moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne baabu buntu ngi ni buntu qadri kam qadri euh, dayo kam ñaata yambaghi la yelloo an yakuna ci mu nekk bayna musalli diggante ki nga xamante ne moom mooy aji julli ji wa sutura ak sutura maanaam moom mooy tey su fekkente ne da ngay teg sutura yow ak ki nga xamante ne moom mooy julli lan mooy li nga xamante ne moom mooy li war a dox seen diggante maanaam li nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp ci borom ko mu xam ne rahmatullah alayhim salafat azro lañ wax maanaam mooy ñetti euh, ñetti xasab maanaam mooy boo taxawee ni loxo bi lu toll nii lii ni ñetti yoon maanaam bu ma taxawee benn ñaar ñett maanaam diggante boobu nit ki bu doxee après euh, dootul aayati maanaam te loolu noonu moo mooy li nga xam ne moom mooy lu ëpp ci borom bu xam ne rahmatullah alayhim mooy wax fuqaha xanafiyyi ak shafi'i rahmatullah alayhim euh, ak mbooloo ci xanaabilay rahimahumullah amma maliki rahmatullah alayhim ñoom ci liñ ko tënk rek moom mooy soo sujjóotee maanaam juste lu ci tegu rek baax na maanaam soo ko see ba sujjóot fi ngay ne fii sujjóot gi fi muy yam lu ci tegu rek baax na maanaam jarul mu koy ëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mbooloo Hanaabila rahmatullah alayhim euh, ñoom dañ koo teg rek ci nit ki bu bu bu sëggee nii maanaam lu war a tolloo euh, fu fu fu ñu mën a romb rek ci kanam maanaam mu bañ a ala bu ñu ko xoolee ñoom ñëpp seen wax daanaka day xaw a tolloo mm-hmm. maanaam mooy ñetti ziraa nii lu tolloo mii mais saa ñu ñenn ñi dañ ko wutal ak tënk ñenn ñi wutaluñ ko tënk mm-hmm. waaye bu ñu ko xoolee dëgg-dëgg dañuy gis ne loolu la war a tolloo rek moom mooy. su ma taxawee ba boobu mu fi may sujjóot ginnaaw bu ma sujjóotee maanaam loo ca teg rek maanaam ci kaw ci kanam loolu mën naa nekk maanaam sutura bi mën naa nekk foofu loolu lu tax la maanaam mooy ndax foofu euh, am na nag ci Hanaabila yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañ cee teg ne mooy diggante nit ki li ko mën a permettre mu mën a dox li ko mën a permettre mu mën a dox ngir aar kenn ngir ne maanaam mooy mooy boo doxee ñetti jéego. maanaam ñaari jéego daal ñaari jéego maanaam te boo xoolee daanaka ko ji day nuroo ndax boo doxee ñaari jéego ca ñetteel ba bu fekkente ne nit ki maanaam ñetteel ba man maanaam day aay ci ci ci ci ci nga mën a ci nga mën a fa fàggu nit maanaam ngeen ne nit ki ah, bul puusal fii bul jaar fii ndax tere gi ñu tere ndax yeneen bi saa digle gi mu digle ne bu fekkee te da ngay julli am koy jaar na sa kanam na ko tere su bañee nga xeex ak moom ah, te loolu li muy tekki mooy euh, boo tàllalee sa loxo nga jox benn jéego beneen jéego bi loolu rek lañ la mën a may maanaam waaye buñ ko xoolee xaqiqatan mbir mi day dellu si rat daanaka ak ñëpp rek maanaam dañuy daanaka dañuy xaw a nuroo li ñu wax te mooy nag mooy ne du sore wuute nag nag ñu bari luñ foog ne sutura saatur boo ko maanaam mooy ne ne nit ki bu ñuy buñ maanaam parce que li li tax ñu ko nañ la ko sànq mooy dañuy bañ sa xel mi jaxasoo sa xel mi dem feneen nga teg dara ci sa kanam bu ko defee yow sa xool sa bët du weesu foofu ngay xool rek fi nga xamante ne moom mooy fii ngay mën di julli ah, te ku jaar ci sa kanam it du la du du la jax-jaxal te loolu noonu ngi amee que su fekkente ne maanaam li ciy doy rek mooy li nga xamante ne moom mooy sa diggante yow ah lu war a tolloo ñetti xasat maanaam lu war a xasab beneen ak beneen bi wala boog mu nekk nu ko waxee mooy lu tolloo boo sujjootee ginnaaw sujjoot bi li ci tegu rek tuuti waaye mënta nekk loo xamante ne masalan tey bu ma taxawee fii di julli nit ñi romb fële loolu sama yoon nekkul ci loolu mooy ne dafa am distance parce que loolu mooy lan mooy su ma taxawee am na distance minimum boo xamante ne distance minimale boo xamante ne. Euh, nit ñi duñu am droit romb ma mais bu ñu weesoo distance boobu nit ñi dañuy am droit romb loolu moom moo buntu bi am solo mooy lu tax pour il faut buntu boobu lan la loolu nag moom lay wax ni rahimahullahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Amr ibn Zurara te moom mooy Amr ibn Abi Amr Zurara ibn Waqid al-Kulabi rahimahullahu ta'ala dakantaam nekkoon Abu Muhammad an-Naysaburi al-Kulabi moom mi ngi solo ay hadith ci Hushaym ibn Bashir al-Wasiti ak Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida ak Abdul Aziz ibn Abi Hazim ak Sufyan ibn Uyayna ak Ziyad ibn Abdullah al-Bakka'i ak ak Sufyan ak Isma'il ibn Ulayya ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen tabaqa seen niveau génération ñi nga xam ne ñoom ñoo soloowee ci moom nag moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak a an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ci a ashaabu kutubu sitta ñoom ñetti ñi rek ñoom ñoo ci moom ah, ñeneen ñi soloo ci moom bokk na ci Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Abu Muhammad ad-Darimi ak Ibrahim ibn Abi Talib ak al-Hasan ibn Sufyan ak Abul Abbas as-Siraj ak Musaddad ibn Qutn ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen génération imam al-Bukhari rahimahullahu nee na mi ngi génn àdduna deux cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na akhbarana Abdul Aziz ibn Abi Hazim te moom mooy Abdul Aziz ibn Salamata ibn Dinar ndax Abu Hazim boobu mooy Salamata ibn Dinar rahimahullahu ta'ala Ah, moom Abu Tamam al-Makhzumi mooy daqantalam al-Madani waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ah, te taalibe bi moom mi ngi nekk waa Naysaabuur moom Naysaabuur yi la dégg nga ah, moom nag ñi nga xamante ne borom xam-xam yi maanaam rahmatullah alayhim dañoo wuute ci ndax dëgër na wala dëgërul. Euh, hatta ki nga xamante ne moom mooy imam an-Nasa'i rahimahullahu taala daf doon wax laysa bihi ba'su dara ayut ci ay mbiram waaye léeg-léeg mu ne siqa la imam euh, ibn Hibban daf ko boole ci siqatu tabii tabii euh, rahimahullahu taala moom ak Sulayman ibn Bilal ñoom ñoo bokkoon jamono maanaam te ci moom la ñu jàng maanaam ñoom ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam la ñu nekkoon d'ailleurs ca Madina ba Madina rek ginnaaw imaamu Maalik moo ko ëppoon xam-xam comme ni imaam Ahmad doon wax imaam Ahmad ibn Hanbal dafa ne lam yakun eh, yu'rafu bi talabil hadiis nekkutoon gaa ku ñu xamee sàkku hadiis xam-xamu hadiis waaye nag walam yakun bil madinati ba'da Maalik afqahu minhu ginnaaw imaamu Maalik kenn xamu fu woon ca Madina ku ko gën a ëppoon xam-xam dégg nga téere xam ne nag moom la Souleymane ibn Bilal rahimahullahu taala amoon te Souleymane ibn Bilal moom ak imam Malik ñoo bokk at bi génn àdduna yaa ngi fàttaliku ñoo at année bi at bi gane àdduna laa bëgg wax muy quatre-vingt-quatorzième année boobu ah yaa ngi koy fàttaliku moom bi mu téere génnee àdduna téere yi yi mu yoroon téere yooya moom la yoroon moom la jël moom moom lañ ko jox dégg nga mu ciy nettali waaye nekkutoon koo xamante ne. Euh, Euh, muy nettali téere waaye nag téere yëpp nee nañu euh, <laughs> nee nañu kañe kañe yi kañe yi ñoo ci ñoo ci mbéewal ñoo ci tuur ndox téere ba nag am yoo xamante ne day mbind mi leerut la leerut doot daanu ci waxtaan daanu ci wax dara waaye la leer nga xam ne xàmmee na ko moom da ko daan nettali waaye dëppoo nañ ci benn mbir ànd ak li muy nekk li ñuy wuute ci mbiram yépp xam nañu leen na ci mbiram mooy buy soloo ci baayam moom la mu soloo lu dëgër këcc la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala su soloo way ci moom day soloo ci li nga xamante ne moom la soloo ci ci baayam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom an abihi mu jëlee ci baayam te baayam gisoon nañ ko moom mooy Abu Hazim mooy Salamata ibn Dinar al-A'raj rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent trente-trois cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun bokk ci siqaatu taabi'iin yi rahmatullahi alayhi imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ne siqatun aabid ku dëgër la ku wóor la jaamukatu yàlla bu mag la al-imam ibn Khuzayma rahimahullahu ta'ala ne siqa lam yakun fi zamanihi mithluhu ku wóor la koo xamante ne ci jamonoom ku mel ni moom amutoon moom mu ne an Sahl te moom mooy Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala Euh, muy Abul Abbas dañu Abu Yahya mi ngi génn àdduna 88e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gane àdduna euh, juróom fukk juróomi at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa bi alayhi wa sallam euh, jege na téeméeri at bi muy génn àdduna mooy ki nga xam ne mooy sahaaba bi mu génn àdduna ci Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu eh, wa wassalaam li nga xamante ne moom la solo ci ay xadis mooy musnadam mooy 138 xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari indi na ci 39 xadis mu naan na waqaala nee na kaana nekk na bayna dig ci kanamu musalla julli waayu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa bayna al-jidaari ak diggante miir bi maanaam sàkket bi nga xamante ne moom lañ tegoon miir bi ñu tegoon pour bu yenente bi daan julli sallallahu alayhi wa sallam ci biir jàkka ji maanaam diggante moom fi muy taxaw di julli ak sàkket ba Ah, mamar shaati maanaam jàlluwaayu mbote maanaam bu bu bu bu bu am xar xar mu jigéen xar mu jigéen maanaam wala mbote bu daan romb ah foofu rek lool rek la mënoon maanaam eh, diggante bi ah, lool rek dafa xajoon maanaam kon ñu gis ne diggante boobu boo xoolee kon borom ko xam yi ni ñuy melalee mooy ne bu diggante bu yàqu fi ñuy teg saatu bi dégg nga warta nekk loo xamante ne lu yaatu la loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëgga a leeral fii euh, insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu indiwaat euh, ñu indi beneen xadis mooy xadis sayyidina Salamata ibn Akwa mu nekk càllale gi gën a gàtt ci imam al-Bukhari bi ni mooy mu bokk ci càllale googu mooy ci sulaasiyaat yi insha allahu taala loolu daañu ci suñu jotaay bii di ñëw insha allahu taala xadis bi imam Muslim eh, imam al-Bukhari rahimahullah fii rek la ko indi suñu xadis bi ñu wax léegi nii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 aywa posé man c'est le partage moo tax quoi. léegi ci la la mel. kii Abdullah al-Umari. Hmm. yaa ngi naan Ibn Hafs. waaw Ibn Hafs la am hmm. hmm. Ibn Umar ibn Khattab. non Ubaydullah waaw waaw Ubaydullah ibn Hafs waaw waaw non Ubaydullah ibn Omar ibn Hafs ah ibn Omar ibn Hafs ibn Hisham non ibn Asim Asim waaw kon ci euh, nekkul nekkul doom Abdullah ibn Omar déedéet déedéet parce que benn benn ñu passement loolu laa jàppoon non non non non waaw jarbaatu jarbaatu waaw voilà bu sëtam sax kay lañu wax sëtam waaw sëtam la du du du frère ibn Umar waaw Haasim moom mooy frère Abdullah waaw mais sauf que Haasim moom moo jur Omar Omar moo jur Ubaydullah waaw maanaam sëtam la voilà waaw une question boobu bokkoon na ci question yi sax na si yow parce que en fait livre bi ñoom Hicham lañ bind. ah Hicham. waaw dañoo kii la yaakaar naa parce que dañu ne Abdullah ibn Yusuf nous rapporte en fait et Malik nous rapporte selon Ibn Hicham selon Ubaydillah. déedéet déedéet déedéet déedéet Ibn Ibn Shihab lan moo doon non Ibn Shihab dafay arab Ibn Shihab dafay. Ibn Shihab ci kaw. waaw non moom mooy beneen xadis bi. lo loolu la ko seen question bi posé. non non non non non ñoom dañoo jëm ci ni bi ñu waaw waaw mais mais mën na loolu nekkul waaw waaw loolu nekkul bi. waaw ñaari xadiis yi luñ benn sax. waaw waaw ñaari xadiis yi luñ benn. voilà. waaw incha allah. waaw. léegi ci na comprendre lan mooy dalil bi wax ni euh, imaam bi saatir la ban ban xadiis mooy wane loolu. non maanaam ñoom dañoo jàpp rek ne le fait que. imam bi di teg saatiru ci kanamam maanaam di teg saatir ci kanamam et que ñeneen ñi ci def ñoom mu la mu ñuy saatir bi loolu rek la maanaam ni ñuy comprendre système bi rek la ah du du leneen jëmmi hadith yi tegtale lii mooy tegtale moom lañ comprendre mais compréhension yu wut ñoo wuute te compréhension yu wuute loolu grawul maanaam nit ku ne mën naa ko déggee nga xamante ne Euh, euh, maanaam ni mu amee gis gis gisu boppam maanaam loolu mën a nekk la daal maanaam le fait que yonent bi sallallahu alayhi daan teg dara ci kanamam ñeneen ñi ci des daanuñu teg dara ci seen kanam moo tax ñenn ñi jàpp ne li mu teg ci seen kanam moo tax moom maanaam li mu teg ci kanamam moom moo yóbbaale ñi ci des ñeneen ñi jàpp ne déedéet moom imaam moom rek la et que moom le fait mu nekk ci kanam. moom kese nekk ci kanam moo tax ñeneen ñi ci des nekk ay sàppe moom mooy seen satif maanaam loolu wuute la goo xamante ci ni ñu comprendre fee bi kese la voilà <laughs> loolu loolu loolu la wallahu ta'ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala